بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية Mm-hmm. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf alambiyaai walmursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man tabiahum bi ixsanin wa imaanin ila yawmi ddin eh, mbokk juli di noo ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen waa fiqhul azkar di jéem a dellusiwaat ci ñaan yi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan jëfandikoo xam ngeen noo ngi taxawoon ci ñaan gi nga xam ne mi ngi tàmbalee ci allahuma aslih li diini alladi huwa ismatu amri te war a tàmbalee ci ñaan koo xam ne alimam buxaari moo ko génne ci al adabul mufrad muy allahuma inni audu bika an ushrika bika wa ana alam lima la alam gi muttafaqun alayhi la muy allahuma inni audu bika min alajzi walkasali waljubni walharam wa audu bika min fitnati almahya walmamat wa audu bika min adabi alqabr allahuma inni audu bika mooy yow sunu boroom maa ngi muslu ci yow maa ngi làqutu ci yow an ushrika bika ci ma lay bokkaale wa ana aalam fekk boobu maa ngi xam ma lay bokkaale ak kenn wala ma lay bokkaale ak lenn fekk boobu maa ngi xam ne yow kenn nga loolu xam ngeen ne moo gën a doy waar di bokkaal yàlla fekk yow xam nga ne borom bi subhanahu wa kenn la ndax ñàkk gi nga ñàkk nangu doon gi mu doon kenn ginnaaw bi nga ko xamee ba di ko bokkaale loolu itam dafa nekk mbir mu rëy borom bi ne woon na bu leen jël yàlla di ko wutal ay ndend te fekk xam ngeen fala taalamu lillahi fala taalamu fala ta fala tajaalu lillahi andada wa antum taalamun wa astaxfiruka maa ngi lay jégalu lima la alam loo xam ne xaw ma ko kon daal lépp loo xam ne xaw ko ba ma ba tax ma ma la bokkaale loola maa ngi la koy jéggalu eh, ndax bokkaale ne moom ci ñaari anam yëpp daf daa doy waar mooy xam ak ñàkk xam geneen ñaan ci topp muy allahuma inni a'udhu bika yàlla maa ngi làqu ci yow min al ajzi ci lot wal ak tayel lot eh, ak tayel ñaar yëpp maa ngi ci muslu nekkul ne lott gi nga xam ne nag mooy gi doomu aadama di def te mooy tële ngir loo xam ne da ca am euh, maanaa ngànt bu mënu koo def waaye alajis bi mooy nit ki am lu mën a mel ne mën naa jàng alxuraan defu ko ko loolu ajis la mën naa sàkk aw yiw te sàkkuwu ko wal kasali ak tayel gi mu ci sësale ku ne xam ne ne loolu tayel moo koy waral wal jubni ak ragal wal harami ak kaw màgget màgget nag ki nekkul ne moo koy def boppam waaye bu màggetee léeg-léeg mu àgg foo xam ne si euh, duutu xamante dara dara dara dara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana muslu yàlla di ko delloo ci ila ardalil umr kon ak ragal itam nga xam ne mën naa dox diggante nit ki ak dem ci jihaad bu fekkee ne dafa war mën naa dox diggante nit ki ak li nga xam ne mooy joxe àllam bu fekkee ne dafa war wa a'udhu bika maa ngi làqu fi yow min fitnatil mahyaa ji yi dund wal mamaati ak fitna yi dee dund gi ak dee gi lu ci nekk na fitna bu ci fitna yi ci nekk waaye lu ci nekk maa ngi làqu ci yow yow a borom nga maa ngi muslu ci yow min azaabil qabri ci mbugalum bàmmeel kon daal ñaari ñaan yooyu gàttal ko ndax ñu mën koo mokkal allahuma inni audu bika an ushrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam allahuma inni audu bika min al ajzi wal kasali wal jubni wal haram wa audu bika min fitnati al mahya wal mamat wa audu bika min azabi al qabr ñaan suñu borom subhanahu wa taala moom sunu ci yooyu yëpp wassalaamu aleykum wa rahmatullah